ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim alam tara ila alladina uutuu nasiiban min alkitaabi yud'awna ila kitaabillahi liyaxkuma baynahum thumma yatawallaa fariqun minhum wa hum mu'riduun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaab ñaar fukk bi ak ñett mu ne alam tara moo ndax gisuloo gisug yéema alam tara ndax jëru sa bët sànni ko daldi xool ila alladina wutu nasiba ci ñi nga xamante ne nii dañ leen a joxoon ab cër minal kitaabi ci téere borom bi daldi loon wàccel tawra muy yahud yi lay wax mooy gi nag mu ne ñoom lan lañu def mu ne yu daaw nañu ngi leen di woo ilaa kitaabillah ci téere bi yàlla ne leen ay wa ñëw leen ñu wàttee wàtte li nga xam ne moom la boroom bi tabaraka wa taala daal di wàcce baynahum seen diggante summa ginnaaw gi yatawalla mu du mooyu fariqun mooy mbooloo ma ñoom ñooñu la minhum ci ñoom wahum mooridun ñu daal di du mooyu loolu mooy lan mooy keroog rek xew-xew bu siiw boo bale nga xam ne yàgg nañ ko fee tudd ba seen waaja ba amee ñu njaaloo ci ñoom ñu ñëw nag ne ñoom bëgguñu koo tegli li tawraat wax parce que tawraat li wax daa diir waaye nag dañ ko doon nëbb parce que ñoom dañoo sangewu woon dañ leen a waroon a xaañ ay xeer ba ni nga xamante ne nii noonu la ñuy génne àddina léegi nag ñoom loolu lañ doon nëbb ñëw naan nañ dem ci abal qaasim léegi nag moom alayhi salaatu wassalaam attee daal lu gën a lii ñu jël léegi nag biñ demee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen man nag li may def mooy indi leen tawraat ànd ak ñoom gaa yi dem waaje di liir daal di ñëw ba fi ñu def aayatul rajm mu bëgg cee teg baaraam teg ci baaraamam ba Abdallah ibn Salaam alayhi ridwaanu salaam daal dina yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne digal ko mu yëkkati loxoom moom nii nii waa ji daal di yëkkati mu gis ci laaya boo bële kon loolu la nga xam ne ñoom dañ leen a joxub cër ci téere muy bu màgg muy tawraat ñu leen di woo ñëw leen àtte woo li borom bi tabaaraka wa taala daal di àtte ngeen àtte ko seen diggante ñu daal di koy du mooyu mu ne daalika boo gisee nag ñu mel nii di di doxale nii mooy bi annahum ndax ñoom xaalu ñooy ñi nga xam ne dañuy wax naan lan tamassana naaru illaa ayyaaman maadudaat naan ñun safara de toute façon ñun ñun safara moom duñu laal quoi mois lu dul lii nga xamante ne nii mooy ay bés yoo xam ne ay ay ay ay bés yu li mois ah mooy ñun safara parce que <laughs> ñoom dañoo masane yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi ñoom dañ ne woon ñoom ñoom ay ay ay bés ay bés yu ndaw la ñuy def safara quoi kantaa jullit ñu ne kantaa yéen ñii nag moom yéen moom yéenay sax fële quoi yéen moom yéenay sax safara léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen waxu ngeen dëgg loolu nag la suñu <laughs> borom di wax voilà <laughs> ñoom ñoom gaax na waaw ñoom nangu nañu ne bon mën nañu dugg safara mais quand même bon il faut savoir que ñoom safara du ñu fa yàgg quoi voilà ñun daal safara du ñu laal illaa ayyaaman maadudaat lu dul bés boo xam ne yu yu yu yu yoo xam ne yu limu la yu ndaw la après dañuy génn léegi nag yéen yéen yéen ñii yéen jullit ñi kantaa yéen nag yéen a fay sax yonent mi alayhi salaatu salaam ne wax nañ lu amul moom la borom bi tabaaraka wa taala di wax nii léegi nag wa gharrahum mu ne mu wor leen fii diinihim ci seen sóobuwaay maa kaanu yaftaruun mooy ci seen dundin wi ñu jël wuuteeg li nga xamante ne nii moom laa leen tegaloon maa kaanu yaftaruun li nga xam ne moom lañuy ñuy duur di ko wax di ko nar looloo leen wor ndax dañoo mujj diine ji yëpp dañ koo soppi falsifié mbir yi ba li nga xam ne ñoom daal li neex seen bakkan moom la ñuy mujj ne loolu la ay borom bi tabaaraka wa taala digle te lool la àtte suñu boroom nag ne loolee mooy li nga xamante ne moo leen war mu ne fa kayfa idaa jamaanaakum mu waana ñoom seen mbir nan lay demee idaa jamaanaahum bu ma leen bés bi nga xam ne ci laa leen di dajale li yawmin ngir bés dajale leen ñoom ñoom ñépp li yawmin laa rayba fii ngir bés boo xamante ne nii amul sikki sàkka te leen ci sikki sàkka mooy yawmal qiyaam alhamdulillah mu ne wa wufiwat ñu daal di matal kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat li nga xamante ni moom la doon fàggu ci kaw suuf wahum laa yuzlamun tabu keroogee buñ leen di fay ku nekk li nga jëfoon kenn du leen tooñ qulillahumma suñu boroom tabaaraka wa taala ne qul waxal qulillahum yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal waaye yow jullit bi yow itam waxal qulillahumma waxal ne allahumma mooy yow sa yow sama borom maalikal mulk yow de yaay borom nguur tu'til mulka man tasha yow de yaay jox nguur ku la soob képp ku yor nguur rek mooy daf laa soob te ku ko soob rek nga koy teg sa loxo de nga koy teg ci loxoom wa tanzi'ul mulka mimman tasha te yow yaay foqar ci nguur ci ku la soob mooy nga yaay rëkki ku la soob ku mu yoroon nguur nga daal di koy ricc mu mel ni ab jaam léegi gaay di ko doxloo di ko tëj ci prison yi watoy zulman tasha yow de yaay borom bi yow yaay màggal di yëkkati tey teddal ku la soob nga yëkkati ko watudillu waaye yaay wàcce toroxal man tasha ku la soob bi yadikal xayr ci sa loxo yépp lay mbooleen yiw yi sa loxo la ne innaka dëgg-dëgg yow borom bi tabaaraka wa taala ala kulli shay'in qadir yow de ci lépp moom nga kat am kàttan de tuulijul layla ba léegi yow borom bi tabaaraka wa taala yow de lay roof daal di jël dugal al-layla guddi gi fi nahaari ci bëccëg wa tuuliju nga jël dugal an-nahaara li nga xam ne mooy bëccëg gi fi layli roof ko ci guddi gi wa tuxrijul mahayy yow yaay ki nga xamante ne nii yow yaay génne ki nga xamante ne nii mooy liy dund minal mayyit ci loo xam ne dafa dee nekk loo xam ne lu dee nga génnee ci luy dund wa tukhrijul mayyita nga fekk loo xam ne day dund nga génn ko minal hayyi ci loo xamante ne nii day dund rek wa tarzuqu te yow yaay wërsëgal bi nafsi wa tarzuqu man tasha yow de yaay wërsëgal koo xamante ne nii ku la soob kese voilà ku la moom kese moom daal moom ngay wërsëgal de bi gayri xisaab man ci loo xam ne nag amuluk caytu comme la waxoon Seydina Sulaymaan rek ne ko hada ata'una famnun aw amsik bi gayri xisaab voilà ne ko hada ata'una lii de mooy suñu may gi nga xamante ne moom lañ la dottil yow suñu jaam di di Sulaymaan ibnu Daawud alayhim assalatu wassalaam ne ko nag famnun ne ko nag joxeel aw am sik wala nga téye bi xayri xisaab loo ci def kenn la dul kenn du la toppe dara voilà boo joxee baax na boo joxewul baax na kon nag mbir yaa ngi noonu le mu ne nag borom di tabaraka wa la mu ne laa ta laa yattaxidil mu'minuuna al-kaafiriina awliyaa mu ne laa yattaxid lii mooy da leen koo tere sinon bu dee mooy da koo tere sinon <laughs> du ne daa dàq ne lii amut voilà mais am na voilà ndax moom ci boppam waxoon nañu ci saar yee ñu génn saaru suuratul nisaa bi ak araaf bi gisoon nañ ci gaay ci sawaay <laughs> ñi nga xam ne alladi no mooy maida bi walla ana waa maida bi alladina yattakhiduna kaafirina awliya min dunil mu'minin nga xam ne dañuy jàppe ñi nga xamante ne ñooy yéefér yi def leen ay parandoo ñi nga xam ne ñooy wër ngëm yàlla yi kon nag mu ngi le kon nag mu ne kon laa yattaxidu mooy du jàppe mukk al ñi nga xam ne ñooy woy ngëm yàlla yi te dëggu ci seenu ngëm ñooñu al kaafiriina ñi nga xam ne ñooy yéefér yi ñoom ne duñu leen jàppe mukk li nga xamante ne nii aw awliya def leen ay parando non loolu moom du am foo ko gisee rek mooy gaa yooyu moom ay naafiq lañ seenu ngëm des naa mu ne nag aw min dunil mu'minin wëllif ñi nga xam ne wooy wooy ngëm yàlla yi bàyyi leen fële di jàpp ñi nga xamante ne nii mooy euh, li mooy li nga xamante ne nii yéefér yi def leen ay paradoxe ay alliés mu ne loolu doo ko gis de kon nag mu ne zalika la mu ne lu mu awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al zalika képp ku def lii mooy yow di ut ay alliance ak yéefér yi contre jullit ñi bàyyi sa bokk ci jullit ñi way ngëm yàlla yi mu ne képp ku def lool zalika fa laysa min allahi fi shay kooku amatul dara amul dara lu ko lu ko booleeg boroomam mooy ne kooku moom na ko leer ne boroomam dañ na ci ay mbiram ba set wecc voilà borom bi set na ci ay mbiram voilà kooku moom tam mere na ko léegi nag loolu lay wax noonu kon nag walaysa lahu min min allahi min shay de kooku amul ci borom bi illaa an tabtaqu minhum tuqa lu dul mooy ne ngeen nekk foo xam ne yéen da ngeen a nekk position de faiblesse voilà foo xamante ne nii mooy ne yéen jullit ñi comme koo xamante ne dafa nekk ci yoo xam ne ci ay biiri yéeféer la nga xamante ne nii foofu bon moom manul mooy bu wanee ne moom jullit la wala wanewul ci biti nii luy wane ne moom am na bon xaw naa neexook ñoom gars yi mën nañ koo yàqal lu bari ba ngëm yàlla gi sax dootu ko man léegi nag yooyu noonu wala bu nar ko may moom la naan illaa an tattaqu lu dul ngeen moytu di ragal minhum ci ñoom tuqa di nëbb am loo xamante ne nii moom ngeen di nëbb ci ñoom loo xamante ne da ngeen ko bañ ngir ñoom bu xam ngeen ne de façon ci position faiblesse ngeen ne mooy nekku ngeen ci jamono joo xam ne jamonoy am am kàttan la kon nag loolu la de liir mi nag mooy ci biti lool rek nga leen di wan ànd nga ak ñoom waaye moom sa xol manu la ànd ak ñoom loolu kon loolu la mooy jamono yi ñi nga xam ne néew ju doole la l'islam bu nee ci loolu wala nit ki ci boppam fa mu ne mooy loolu la ndax bu ko deful ah lu bari mooy mën na cee mën na cee ñàkk lu bari ci wàllu diineem ak yooyu mu ne wa yuhaddirukumullahu nafsa borom bi tabaaraka wa taala nag mu ngi leen di mooy tandakuloo boppam de ragal leen ko wa ilallahi te ci bi tabaraka wa taala almasiiru mooy li nga xamante ne mooy delluwaay ba mu ne nag qul waxal in tuxfu ma fii sudurikum bu ngeen nëbbee li nga xamante ne nii moo nekk seen dënn yi li ngeen gëm aw tubduuhu wala ngeen feeñal ko na ngeen xam ne ya'lamuhu Allah borom bi tabaraka wa taala moom de xam na ko